kon ginnaaw lii hadis bii nii hadis la bu màgg bi gis borom xam-xam yi dañ ko indi ci kitaabu sadaqa zakat di wax masala bi nga xam ne moom lañ la doon wax loolu moo gin a tax ñu indi ko fi mooy waaw mais même bu <laughs> euh, bu dee nit ki monsieur X mi doon wax wax naa la jàppal masalaam monsieur X mi. mi ñëw fii génne saraxam daal di koy jox waajoo xam ne ndeke xamu ko ndeke jàpp na ne waa ji daa ñàkk ndekete yóbbum xëyee laaj jaay yi naan leen mais joxe leen diw ñoo kon diw non non dimbalaate jeeg moom quoi waa ji ma jox ko gaa ne ko lan moo moom entreprise nangam ak nangam ah. léegi lan mooy est nit ki bu boobaa il obligé defaat ko la déet mooy bi muy joxe zakat bi xamul ne waa ji dafa ñàkk mais après il s'est rendu compte alors que c'est déjà trop tard joxe na ko pare waa ji dem na yoonam du ne naan ko eh indil la ma la joxoon non mais mooy bu boobaa est-ce que lool yu am laa est-ce lool day obligé ñu ne ko léegi da nga koy joxewaat waaw loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute eh, Imaamu Nawawi rahimahullahu taala bi muy sarah hadis bi ci al-Minhaj moom moom daa ànd ak wax bi nga xam ne mooy waxu waa jumhurul ulama en tout cas ñu bari waaw mu ne fii hadith bi dañ ci jàngi hadithul mutasaddiq ala sarik wa zani wa ghani waa ji nga xam ne dafa sara dafa saraxi koo xam ne sàcc la ak koo xamante ne dafa woomal ak koo xamante ne ab jaaykatu boppam ak woomal fii subuutu sawaab nekk na ci saxu payoor li nga xamante ne fi sadaqati mooy ki génne sarax bu dee yéeneem baax na wa in kaana al axidu fasiqan wa ghaniyan même bu dee ki ki ko jël ab génn topp la wala ku woomal la mais yëgu ko kooku mooy ay pay gi dina ko am loolu moo tax riwaay imam muslim mu ne ñu ne ko yow am amma sadaqatu sadaqatuka kanta li nga xamante ne mooy sa sarax bi faqat qubilat loolu nangu nañ ko kon loolu dañ koy jànge ne nit ki bu dee am na yéene bu baax def lu baax mais ñam ko bëggoon a defal ci ñàkk a xam la teg mooy parce que ko ba daa jàppoon ne lii la mooy xalabatu zanni ndax suñu sharia lool la xalabatu zanni kal muhaqqaq li nga xam ne li ëpp sa njort lañ ñu jaamu yoo yàlla fii mu ne même raxas cër yi ñuy raxas ci njàpp yi neewuñu nañ weer nañ que ni lépp tooy na loolu li ëpp ci suñu njort kese la la tegu jeex na boo ko defee mook lu leer nañ ñoo yem attey lu leer la yor léegi fii mooy waa yi bu dee ne nit ki dafa génn sarax li wajhillahi tabaaraka wa am yéene mu def nag taxar yi def lii mu war a def mais sauf que waa ji ci xaalam la ko nax waaw xaalam moo ko nax te xamu ko mu jàpp ne kii de yelloo na ko mu jox ko deketo yelloo ko kooku loolu wàññiwul ci dara comme si da koo joxoon ko ko yelloo borom bi ca borom bi mooy ajam ab ak fayam tegu na moo tax ñu ne ko amma sadaqatu sadaqatuka faqad qubilat moo la imam an-Nawawi mu ne dañ ciy jàngi na kon saraxu waa ji nangu na ku mel noonu dañ koy nangu wa in kaana même bu dee ki ko jël ab génn topp la wala ak ku riche la koo xam ne yelloowu ko ku woomal la waaw waaw ndax bépp koo xam ne daa am euh, comme nañ gisoon euh, kookee ca euh, baxaayaa wala kenn ci mm, waa jëloon ndox ma ci waa banu Israël rootaloon xaj ba mu mu naan yeneen ah, yonent bi alayhi salaatu salaam nee na borom bi gërëm ko ci loolu daal di koy jéggal ñenn ni benn riwaay ne ab ab jaaykatu boppam la woon saxaaba yi waaru ndax ndox mi nga xam ne moom la may xaj boobee maroon ñu ne ko mais ñun suñu bàyyi may kon buñ ci leen defaree dara dañ ci am pay yeneen saa salaam ne leen fii kulli zaati kabidin ratbatin ajr gisoon nañ ko fii ci Riyaad bi mais xanaa yëgu ngeen ne fii kulli zaati kabidin ratba ci bépp loo xam ne borom res la wu tooy boo ci def boo ko defalee njekk boroom bi dala ciy fay waaw waaw kon nag wa hada fi sadaqati léegi naw Nawawi nag mu ne déglul pour liñ doon wax sànq masala bi mais bu dee zakat la est ce kooku dañ naan ko mu mu joxe waat wala déet mu ne wa lii nag ma ñu fi wax ni yëpp subutul ajrek yooyu yëpp sawaabeeg yooyu fii sadaqati tatawwu mooy ci <laughs> sarax bi nga xam ne waa ji day coobarew mooy loo xam ne naafila la waaw toog nii bëgg a sarax ngir yàlla mu def mais bu dee ne farata la wa amma zakatu fala yujzi daf'uha ila ghani loolu manula nekk mu koy jox ghani loolu bu ko joxee te yiwu ko loolu danaa bëgg wax ne loolu doyut non loolu moom lay sabi doy <laughs> kenn du ne boo yéeneen kii woon na bon il a fait dañ naan non loolu moom du daal la waaw waaw moo tax imaamul xaafil ibnu Hajar ah, ah mu ne ah, waxtu waxtalafa al fuqaha fi l ijzaa'i idaa kaana zaalika fi zakaatil fard ginnaaw biñ d'accord ne bu dee zakat la boo xamante ne nii mooy bu saraxee boo xam ne da ngay saraxe nii da ngay loolu moom même bu dee def nga li nga war a def doon ko jox ñoom da nga jàppoon ne dañ koo yelloo mais ñooñu yelloo wuñ ko am nga pay am na loolu loolu garaawul waaye nag fi ñu wute ñoom boroom xam-xamu fiq yi mooy waa bu doon zakat la nag bi nga xam ne farata la mais boobu ah ah est ce mën naa nekk boroom xam-xam dañ ci wute en fait ñenn ñi dañ ne bon bu dee def na lii bu doon lii par exemple ci zakat la loolu baax na voilà am ñu ne mukk comme ñoom imaamu Nawawi ñi imaam al-Hafiz Hajar nañ ne texte bii nii mooy xadiis bi amul tegtal buy wane ne mooy dina baax waaye it amul benn tegtal buy wane ne dañ koo tere waaw waaye euh, euh, loolu problème la mooy loolu mu wax noonu c'est un grand souci parce que texte bi boo seetloo imaamul Bukhari fi mu ko dugal c'est pour montrer que loolu ñay jàll waaw parce que imaamul Hafiz Hajar dafa jàpp ne imaamul Bukhari rahimahullah dafa indi mbir mi bi lafdil istifham mooy ni mu tudde bunt bi laaj la baabu ida ida tasaddaqa ala ghani wa huwa la ya'lam buntu kitaabu zakat buntu bu dee waa ji daa saraxe ci koo xam dafa woomal ko xamu ko moom dafa jàpp ne loolu euh, question la mooy lan mooy atteem <laughs> waa koo xam ne dafa euh, euh, sarax koo xam ne dafa woomal te xamu ko moom mu jàpp ne loolu question la mais affaire bi à vrai dire loolu du question imaamul Buxaari dafa nekk koo xam ne dafa sàmm ak xadiis yi mu indi xadiis bi li muy wax mais mbir mi lim ci jublu lenn la mooy ne loolu day jàll tey parce que moo tax boo gisee imaam riwaay bi mu ne yow sa sarax bi fa innama sadaqatu amma sadaqatuka faqad qubilat waaw loolu nangu nañ ko te loolu shar'u man qablanaa la moo naño imaamul Buxaari yi te loolu mooy waxu waa jumhurul ulama waaw min al malikiyyati ak tamit ñi nga xamante ne bon mooy jumhur euh, ñenn ñi dañ ciy génne imaamu Shafi'i même Shafi'i yi li ëpp ci ñoom te loolu tamit wax la ñu jël ci imaamu Shafi'i que ne d'accord nañ ci loolu shar'u man qablanaa shar'u lanaa xam nga waxoon nañ ko fi ba am ko fi kii ci bi mooy masala boobu lay indi parce que quand même nettali yonent bi alayhi salaam nettaliwu ko ludul ñu ciy jànge waaw laqad kaana fii qasasihim ibratun li ulil albaab waaw te loolu qissat ñi jiitu woon Seydina Yuusuf ñooñu alayhi salaatu wassalaam ak mbokkam ya ne nekk na ci seen nettali bi ma leen nettali ibra ab yeew ab jàngat li ulil albaab ngir ñi nga xam ne ñooy boroom eh, xel yu sell yi waaw kon ñu jànge ba pare yonent bi alayhi salaatu borom boo xoon ko suuratul an'aam ulaa'ika allaziina hadaa Allah fabi hudaahum iqtadih waaw ulaa'ika gis nga gaayoo yee yonent yi ba mu leen tuddee tudd leen alayhimu salaatu salaam mooy ñi yàlla gindi teg leen ci yoon ci seenum jub jaar ci dee ci xeeñtu yow Seydina Muhammad xeetam ci gannaawam loolu lépp di wane ne shar'u man qablanaa en fait dafa am ñetti mbir mooy lan euh, ci gàttal dafa am charia mooy tëralinu législation wu ñuy jiitoo waxoon nañ la branche yi mooy soppeeku waaye cosaan bi benn la ngëm yàlla wéetal yàlla di wéeru ci yàlla gëm yonent yàlla saa saa am nekkuk malaaka yi nekkuk amuk àjjana safara ak dekki ak yooyu ak lépp loolu amul yonent bu yàlla yónni boo xamante ni lii nekkul woon lii mooy baasam lii la doon jàngale sauf nag nit ñi nan la ñuy doxe seen biir seen charia nan la ñuy seen dund nan lañ koy régiré hmm? ku def lii nan lañ koy def àtte yi loolu mën naa moo doon soppeeku mën na soppeeku comme mën naa bañ a soppeeku léegi nag loolu mooy ñi nga xam ne ñooñu jiituwoon ci waa banu Israël ak ñi leen jiituwoon avant sax ak ñeneen ci ay yonent mais est ñooñu li nga xamante ne nii alayhimu salaatu wassalaam moo doon seen charia hein est ce que loolu day nekk suñu charia wala déet lii mooy wax ji waaw loolu boroom xam-xam yi daal di ciy wute. mooy dafa am ñaar yoo xam ne kenn wutiwu ci mooy bu dee ne sax na ne ñoom seen charia la d'abord ba pare suñu charia ñëw daal di koy confirmer loolu jëf jooju yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum borom bi nee ne yéen ñu gëm yàlla man maa farataal ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ñi leen jiitu woon kon loolu ñu xam ne koor amoon na avant seen charia la woon suñu sharia ñëw saxal na ñoom seen sharia la woon kama kutiba comme niñ ko farataale woon ci ñu leen jiitoo ba pare saxal ñu ne maa leen ko farataal yépp benn ngoog boobu amul wuute ñépp ki d'accord que ne loolu suñu sharia la mu am yeneen yoo xamante ni nii mooy seen sharia la woon sax na alquran wala sunna saxal na ne si seen sharia la woon waaye ñun suñu sharia dafa ñëw borom bi dafa teggi lool waaw mooy lan la mu waxoon waa banu israil sayyidina Muusaa bi mu leen ne yéen laqad daramtum anfusakum bittixaadikum al-ijl fa tuubu ila baari'ikum nu ngeen koy defee faqtulu anfusakum ñi yéen mooy ña jàppoon yëkk wa nag wa doon ko jaamu ci banu israil alayhi salaatu wassalaam sayyidina Muusaa ne leen yéen de tooñ ngeen seen bopp bi ngeen jàppee lool di ko jaam léegi nag tuub leen dem ci seen dellu ci seen bind ki leen bind waaw nu ngeen koy def faqtulu anfusakum ray leen leen seen biir loolu ñun suñu sharia loolu sax na ne seen sharia la waaye yonent bi ñu yàlla yónnee alayhi salaatu wassalaam daa bokk ci mission yi ko tax a jóg comme ni ne suuratul a'raaf wa anhum israhum wal aghlaal allati kaanat alayhim asaar yooyu muy jéng yooyu yu metti yooyu législation yu diis yooyu comme rayante yooyu saxoon na alquran saxal na ñoom seen sharia la woon Muusa wax leen ko waaye ñun suñu sharia moo ko dindi waaw allahu akbar rabbana la wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala min qablina yonent bay saasaan nee na boroom bi nee na qad fa'altu te jeexitalu suuratu baqara ñaan boo gële boroom bi sañ ne way ngëm yàlla yi bokk na ci li ñuy ñaan rabbana ee suñu borom wala tahmil alayna isran yal na bu ñu yan ay jéng yu diis comme ni nga xam ne ñoom nga ko yenoon ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon yonentu ay salaam wax ci saxiixu imaam muslim hadis bu fa ne ne eh, ne bi nee na nangu na ñaan boobu kon ñu xam ne loolu saxoon na ci ñoom ñun nag suñu sariya daa ñëw tegg ko lool du suñu sariya ñaar yi ñépp ci dëppoo bi nga xam ne nag fi lu wute bi am mooy ñetteel bi waaw te lool il faut mu sax ne ñoom seen charia la woon du rek loo xam ne gis nañ ko ci waa banu Israël ñu koy wax parce que lool lan moo daa saxal dara il faut alquran wala sunna saxal ne hein loolu seen charia la woon mu leer waaw il faut mu leer amul ñu naan non chrétiens yi nee nañ al alquran waxu ci dara gisuñu sunna bu wér waxuma lay xadiis yu da'if yooyu taxu wax xadiis yu wér yu ne loolu exactement dëgg la seen effectivement seen charia la woon mooy il faut kon mu wér ne seen charia la waaye suñu charia da koo nettali noonu wala saxal ne ñoom seen charia la woon waaye waxu ci ne ñu def wala ñu bàyyi waaw waaw ci la waa jumbuur ne loolu daa nekk loo xamante ne suñu charia la don imaamu Shafi'i même bu dee moom dañuy dañuy nettali que ni moom dane non non loolu suñu sariya waaw waaw te lool mooy li gën a dëgër mooy suñu sariya la te loolu nag mooy doxalinu imaamul Buxaari loolu lañ bëgg wax waaw que ni daa jàpp ne lii nii nettali bii day wane ne masala bii mu posé mooy lii nii mu laaj lii nii mu mu mu mu mu mu mu kii. du istifaama du day ak ak mooy dafa mooy ni képp koo xam ne da ngaa génn saraxe xamoo mooy sa saraxe nangu na xamoo ka ko jox mais def nga li la war parce que ñun zawahir yi lañ ñu lañ ñu lañ ñu lañ ñu lañ waaw wallahu yatawalla sarair mooy nit ki al al al al al al al taklif shartuhu al imkan borom bi lim lay teg laa yu laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha borom bi du teg jaam lu dul selon li mu man boroom xam-xam yi waxe ko neneen règle ba ak taklif toggu jëf condition mooy kañ koy teg mu man ko mu mën a jëf jëf jëf mu am prédisposition ngir def ko fii mu ne kaay leen naaw yàlla du ñu ko jaamoo yàlla du ñu ko jaamuloo boppam képp ku xëy na naaw ba ci asamaan si wàccaat te mayuñu ñun ñu man a naaw ñun doomu aadama yi loolu yàlla du ko teg jaam léegi kon laqad kaana fii qasasihim ibratun li ulil albaab nettali yii bu Seydina Yuusuf yi waa ahlul kitaab ah yooyu alayhi salaatu wassalaam yooyu day nekk loo xamante ne nii am jàngat la ngir borom xel yu sell yi ñu ciy waaroo waaw kon loolu day nekk suñu sharia kon mu ngi noonu ah loolu mooy li gën a dëgëral même bu dee dañ naan imaamu Shafi'i ak ñi ñi ñi koy bañ dañ ne non bu dee leerul suñu sharia leer na ne ñoom seen sharia la woon waaye suñu sharia waxul ñu def leer wala baleen loolu suñu sharia te ni bi da ne woon li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja bépp xeet bu fi jaar defal naa ko shir'a aw aw aw yoon wa minhaja ak nu muy sooboo ca yoon wax waaw kon nag fa bi hudaahum iqtadi boobee mooy diine yi ñu waxoon. jaamu yàlla wéetal yàlla wéeru ci yàlla yu mel noonu waaw te mooy shara'a lakum min ad-diini maa wasa bihi nuuha tëralal naa leen ci diine ji la mu kii woon Seydina Nuux ak yonent yi nga xam ne ñooy ulul azmi an aqimu diin ngeen taxawal diine ji mooy ponk yi ko loolu la waaye waxul yii waaye dañ naan loolu dëgërul parce que imaam al-Bukhari rahimahullah dafa solo. ci ki nga xamante ne nii mooy euh, Sayyidna Ibn Abbas waaw Mujaahid da koo laaj ne ko waaw Ibn Abbas radiyallahu anhuma mais yow sa sujóot bi ngay sujóot ci Saad suuratu Saad ah mooy questionnement la lu wax nga ciy sujóot mu ne ne ko jaw xanaa jàngoo wa min zurriyatihi Daawuda wa Sulaymaana ba ni borom bi di wax ne ulaa'ika alladhiina hadaahumullahu fa bi hudaahum iqtadi mooy ca suuratu lan an'am biñ la doon wax sànq Ibn Abbas ne ko yow xanaa jàngoo yow Mujaahid ci alquran bi borom bi naan bokk na ci njabootam Daawuda Sulaymaan di tudd yonent yi alayhimu ba ne ulaa'ika alladhiina hadaahumullah ñoon de ñooy yàlla gindi fa bi hudaahum ci seenu gindeeku seenu njub iqtadi dee ko xenc dee ko topp waaw imam Ibn Abbas ne ko nag fa kaana Daawudu alayhi salaam mimman umira nabiyyi mimman umira ah nabiyukum an yuqtada bihi fa sajadaha rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne Seydina Daawuda bokk na ci ñi nga xam ne dañ ñoo digaloon ñu topp sañu yonent mu ñu roy ko yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy sujjóot waaw xam nga bii sax ñee mën nañ ne non non non parce que bii day dugg ci bee ah parce yi mooy yonent saa salaam sujjóot na ko jeex na kon loolu day wane ne loolu kon kon kon kon suñu sharia la ndax moo ko def dañ naan la liñ la fi wax mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër lu tax boroom xam-xam yi dañu ni di sukkandikoo ci nga xamante ne nii mooy sharia ñuy jiitu woon ci suuratu Yuusuf moom dafa bari alayhi salaatu wassalaam waaw ci seeni furuwaat ci seeni masala dont même imaamu Shafi'i moom wax nañ la daa bokk sax am na riwaay boo am ne ci waa jumhur te jum euh, Shafi'i yu bari dañ ne non loolu mooy suñu mazhab ah. waaw bu dee sax na ne seen sharia la woon te leerul waaye mu ñu wax ko ci wax yoneen saa salaam mu sax ci alxuraan wala sunna loo xam ne xam nañ ne da ko fee indi ngir ñu jàng ci waaw ñu jàng ci ñun bu dee suñu sharia tranché wu ci loolu la ñuy doxal suñu sharia la te loolu mooy li gën dëgër loolu moo tax fii nii fii nii ñu ne la nag léegi fii nii c'est la même chose Imaamul Bukhari bi mu ko dugalee fii. buntu bi tuddee ko mooy mbir mi c'est pas comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar ñun loolu la ñu gis que ne du que euh, mooy affaire bi jàppul ne <laughs> moom istifham la bi lafzul istifham day day poser question ah waaw ah, waa ji moom ida tasaddaqa ala ghani wa huwa la ya'lam bu deene daa euh, sa euh, koo xamante ne nii xamu ko muy riche waaye yëgul ne loolu la waaw yëgul ne waa ji ab la waaw dañ naan loolu foofu ne istifham la mais amaana lim gën a doon ah, mooy sikki sàkka tuddul lan moo fi euh, teg talam mooy mais dañ koo xam ci texte bi parce que amma sadaqatuka faqad qubilat <laughs> voilà ci riwaa imam muslim loolu dafa leer que ne loolu nañ ko loolu nag ci kaw loolu nag mooy mooy mooy kon euh, euh, ñun dañu naan insha allahu taala hadith bi bañ a man lañ cee tegtaloo kay contrairement di imaamul euh, haafis na xajar ne manuñu cee tegtaloo ngir saxal ne waa ji bu saraxee loolu te yëgul xamul ne ki nga ko jox yelloowu ko mais def na li mu waroon def que ne loolu ajzaahu dina ko doy wala du ko doy da ko war a baamuwaat mu ne hadith bii kenn manu cee tegtaloo ci ñaari côté yi loolu dañ naan loolu nag moom lañ doon wax léegi ci sharon man qablanaa man nañu ko sii da ciy tegtaloo dañ cay mën a tegtaloo bu baax a baax a baax a baax a baax waaw mooy <laughs> moo la al imaam euh, Muwaffaq ad-Din ibnu Qudaama rahimahullahu taala mu ne léegi euh, bi muy wax lii ci al euh, al-Mughni mu ne kii nu mu tudd imaam Ahmad moom dañ cee jële ci moom ñaari riwaaya seen sëriñ bi benn bi mooy ku mel nii moom way yujjuhu way <laughs> mooy bu joxee zakat bi def na li mu war a def mais ndekk kam ko jox kook yelloowu ko kooku ma ne loolu def na li mu waroon a def loolu zakat bi wàcc na ci moom kenn du ko ne da nga koy joxewaat waaw te warul ci moom mu koy joxewaat waaw léegi euh, mu ne te lii nii Euh, al imaam Abu Bakr moom la mu ne waxtaara Abu Bakr mu ne wa haaza qawlu Hasan mu ne moom la tànn al imaam euh, Seydina Abu Bakr mu ne naka noonu al Hasan ibn Yasaar mu ne wa Abu Ubayd ah al Qaasim rahimahullah ak Abu Hanifa al imaam Abu Hanifa ñoom ñii ñëpp dañu ne rahmatullah alayhi ma ne dara du reprendre laa wax bu ko joxee def na li mu waroon a def waaye kam ko jox ndekete yoo yelloowu ko zakaatam jàll na. dara lu dul reprendre ñu ne li anna nabiyya ata nii après moo ñu jël yeneen kii ne dafa joxoon yeneen saa sa mooy gaawee mu doon jox ci zakat bi ne bu leen neexee ma jox leen waaye xam wala fii fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib waaye nag daganul koo xam ne dafa am kàttan wala koo xam ne am na ku woomal la wala koo xam ne am na kàttan mën a fàggu waaw ñu ne bu doon ne loolu la yeneen saa saam dooru loon nekk euh, doonu leen woon jox te ñu am kàttan waaw ba pare ak xadiis nii waaye xadiis nii mooy waa ji def na li mu war a def mooy waa ji dafa def li mu war a def quoi voilà saraxe na te li muy doon génne zakaatam comme kii bu dee kii ni mooy génne na li mu doon génne waaye da ko defoon ngir yéenee joxe te tamit def na jël na les précautions qu'il faut bokk la ki nga xam ne dafa sàggan jëlul dara loolu rek waaye def yëf maa tayam amul sax ci biti lu koy wan ne kii ñàkk la wala dara daa ñëw rek jox ko noonu ne ko allo man saa yi nekk fi di wër man yooyu garaawul quoi non waa ji def na li mu war a def mais mu tegu ci loxo koo xam ne yelloowu ko kooku day jàll waaw mu ne imaam Ahmad mu njëkk bi te lool insha allah ñun gis nañ lool moo gën a dëgër léegi mu am beneen riwaay bu ñu jëlee ci moom imaam Ibn Qudaama mu ne que ne loolu non du jàll ah. day war ci moom mu mu mu génne waat zakat bi. bu doon zakatu deux millions la day génne waa deux millions loolu la ah. waaw ndax da ko jox zakat bi koo xam ne yelloo ko comme l'imam An-Nawawi wax mais bu dee zakatul mafruuda moom mukk du ko wàcc waaw kon loolu teggeekuwul ci loosam waaw comme bu dee ne da koo jëloon jox ko biéefér comme koo xam ne ak génn yi joxe zakat jox ko biéefér <laughs> waaw mu ne te lii mooy waxu as-Sawri muy Sufyaan ibn euh, euh, Sufyaan ibn Sa'iid ak al-Hasan ibn Saalih ak Abu Yuusuf ci Hanafiya yi ak al-imaam Ibn al mu ne imaam Shaafi'i moom dafa am ñaari wax comme waxu imaamu euh, Ahmad yi yenn yi dañ ne sii jàll na yenn yi ne jàllul waaye dañ naan inshaa Allah li gën a mooy ne képp koo xam ne def na loolu mooy hadis bi dañuy wax ne bu defee li mu war a def daal mais li biti li ci biti ci loolu la euh, basé wu joxe après mu découvrir ci ginnaaw que ne waaj ji yelloo koon kooku zakaatam wàcc na ko waaye nag nañ topp logique u xadiis bi ba bam jeex mooy waa ji bu saa bu ci defee woon benn ñu ne ko ah yow nekk yéeg ah, fa xuddisat ñu waxtaane ci guddi ci bañ xëyee nii yé yéetu suddiqal yow maala zaniya ay way way ala sariq ala zani ala ganni way wooy daal dinañuy saraf waaye ci bi bii ki nga xamante ne ab ab sàcc ab jaaykatu boppam ab njaalookat ak ki nga xam ne ab koo xam dafa woomal lan la doon wax danaan wo allahumma lakal hamd waaye nag teg ci ne dinaa la atasaddaqanna bi sadaqa bu boobaa dañ naan waa ji affaire am wàcc na obligé wul nag waaye ngir dem li gën a daal mooy wàcc na ko waaye bu dee ne man naa génnewaat lu toll noonee jox ko ku ko yelloo na ko def ngir dem jusqu'au bout logique ko hadis bi waaye bu yemee ci loolu ne bon affaire bi de toute façon joxe woon na te def na li mu waroon a def léegi nag bon yàlla dogal na ne ah bon ci namm nammam te ne ndeke kama ko joxoon yelloowu ko loolu wàcc na ko wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab waaw kon mu ngi noonu même euh, même saraxe ka même saraxe normal bu dee na yow way ñàkk ñi ko waroon jox wala tey nag ne ah tay de gis naa étudiants yi sonn nañu quoi man nag sama lii sama dix mille francs yi ab étudiant laa koy jox nga génn ñëw buntu euh, Cheikh Anta Diop gis benn waay di génn mu nekkub jeune nirul étudiant yor saak yor lépp <laughs> mel ni ko sonn noonu nga ñëw jox ko ko léegi sa waay jël bi ñu jëlee ngay dox dajeek ay gars ah ñu ñu ñu la waa jëlee ndeke waa ji du étudiant quoi <laughs> boobu mooy yow yow sa sa sa su jàll na léegi rek mais bu ko neexee sopp nañu nag mu euh, bon bu xamee loolu euh, mu daal di jël nag daal di koy jox un vrai mu mu génnewaat leneen jox ko vrai étudiant mais loolu dañ koo sopp kese mais kenn euh, nekkul tamit loo xam dañ ko koy farataal. voilà de toute façon li mu def sax du farata mooy sarax ak namra mais mais même zakat bi sax dañ koo sopp kese wallahu taala alam waaye tamit euh, dañ ci gis que ne mooy ru'ya saliha lil mu'min way ngëm yàlla ndax ci ki ko dikkal comme ni ñu gisee ci riwaaye ñoom imam Tabarani bi mooy ne daa am koo dikkal ci gént ne ko yow kantaa sa gént sa kii bi daal dinañ koy nangu voilà kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam ñu ciy gis gëneelu mooy am sell sa yéene comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne leen ciy jànge euh, fadlu sadaqati sirri wa fadli al-ikhlas gëneelu alhamdulillah di saraxe di ko nëbb comme ni ñu waxoon juróom-ñaar ñi nga xam ne borom bi da leen di keral bés bi nga am namul ker dul keram waaw ki nga xam ne dafa saraxe ba ndejo càmmoñam xamul lan la ne jooram saraxe kii loolu def moo tax par guddi la doon saraxe ngir lan ngir yéene googu sadaqatu sirri di ko def ci secret bañ a génn lépp ci biti bu dee ne yow euh, wéroo ci feebaru gistal ak déggtal waaye tamit yooyu boo ci wéree ngir nga def ngir wan nit ñi ne day def leen ni man waaw koñ boo xam ne wala gox boo xam ne boroom alal yi ñoo gën a nay ñëpp yow boroom bi may la alal waaw te dindi na fóot na sa xol ci wàllu gistal ak déggtal waaw yenn action yi ngay joxe sa alal publier ko waaw ba ñoom ñu xam ne lii way sa waay def leen def leen ni man waaw def leen ni man laa wax waaw jël deux million wala trois millions déjee ko benn centre boo xam ne ay orphelin ay jirim la ñuy yor ñu publier ko pour ñeneen ñi xam ne waaye dañ leen def fii moo gën waaw gars yi di wax di ko wax tamit ci rajo yeeg télé yi te ne voilà waaw diw yal na ko yàlla jàppale yooyu waaw bu ñëpp defoon ni moom bu ko defee dina am ñoo xam ne am nañu mën nañu mais am na ñoo xam ne du ñu ay locomotive jamais duñu du du ñooy mooy wagon bi nekk ci kanam locomotive bi xëcc ci wagon yi ñoom ay wagon lañ il faut am ku leen tirer yow nag bu la yàlla tegee ci cas boobu foog soxal ci yooyu bul ne ah di nëbb rek dóora kooku moom la Sufyaan doon wax rahimahullah ne képp koo xam ne loolu moom dañ na soxal mooy mu mu def ci biti lu mu def ci secret ñoo yem ndax ba loolu amatu ko barrière boobu amatu ko boo gisee yooyu yëpp mooy daa am ñu ñu koy wax ah waaw ñi nga xam ne ñoo am feebaru aw jëf ak gistal ak déggtal ñooñ lañ naan yéen surtout dee leen dina def seeni mbir mooy nëbb mais bu dee ne léeg-léeg nga def mu feeñ ngir yeneeni xikma yeneeni sagesse voilà loolu tamit daa nekk loo xam ne dañ koy jànge fii voilà mais sinon ci luñ koyal dañ ciy jànge mooy saraxe goo xam ne lu ñu nëbb la waaw parce que tamit ki nga koy jox tamit moom it daa soxla sutura waaw waaw léeg-léeg tamit ñu bari buñ bàyyi xel lool mooy ki nga koy jox yow bu dee ne loolu lépp yàlla muccal na la ci mais ki nga koy jox est-ce que bëggoon na ñun ñu xam ne moom ci cas bii la nekk waaw loolu tamit dafa jar a bàyyi xel léeg-léeg borom bi dina la fóot ci yooyu yëpp waaye nga xam ne ka nga koy jox loolu li ëpp mooy ko nit ñi de xam ne daa aajowu nangam ak nangam kooku nga def ko ci secret même bu dee groupe ngeen jarul ngay jël téléphone def ko ci ne nañ leen ko jox diw déedéet ka ko war a taxaw yow bu dee manoo ko ay pangant jox ko ko numéro kese ta moom bu mu ko tas ci keneen buñ ko wan keneen ñu dem moom mu dem defal ko boppam jox ko kooku ci njekk ci secret voilà waaw ñu ciy gis yéene ñi nga xam ne noonu la màgge ndax ki yéeneem moo tax boroom bi nangul ko lii lépp te gisoon nañ fii ci Riyad bi <laughs> hadith cinq ci njàlbéen ba premier chapitre baabul ikhlaas <laughs> mooy Yazid euh, bi mu ne Abu Yazid mooy maanaam Yazid bi nga xam ne ci la yee ñëw <laughs> Euh, daal di jël euh, kii quoi ay ay doon ko saraxe après mu daal di ñëw jox ko jàkkaar ñëw ci jàkkaay yonent bi saa saa am sax la moom ak doom ji léegi léegi bi mu moom Abu Yazid daal di jëw euh, dugg ci jàkkaay yonent bi saa saa am Euh, jël dinaar yi mu bëggoon a sarax ay pièces ci or gis benn waaye jox ko ko foofu ne ko léegi euh, bu bu bu boo gisee koo xam ne yelloo na ko nga jox ko ko <laughs> eh, Yazid mooy bàyyi moom moo jël loolu jëm jox ko léegi a ibn Akhnas biñ ko joxee waa ji dem doom ji jóge na le moom yëgul. li xew daal di dugg ci jàkkaay yoneen saa salaam di maana waa ji gis ko ne ko ay woy yow ne ko am <laughs> mu jël <laughs> léegi euh, bi mu ko jëlee nag waa affaire bi am doo am am am am waaye li mu ngi am solo ci moom mu ñëw ci kër gi ne baayam ah man de nettali ko mbir mi baay bi xam ne eh lii mooy zakat bi ma joxe woon mooy man sa baay mooy li ma génne man maa dem ci jàkkaay yoneen saa salaam fekk fa benn waaye ne ko am boo gisee ku ko yolloo yow nga ñëw ndekete yow la ko jox eh non non non non man man man man yéenewu ma la ko woon ah wallahi maa ngi yaakaar ne non non war naa ci yàlla ne yow sama doom maa non du yow laa bëggoon la la la la la yu lool ci li ma doon joxe léegi nag ah maane nag ne ko ah déet bàyyi yow mbir mi daal saraxe nga ko yow du yaa ma ko jox direct. da nga jox koo xam ne ngir mu jox ko ko yelloo waa ji man bi ma ñëwee mu xam ne yelloo naa ko mu jox ma ko léegi ñu dem ci yonent bi alayhi salaam yonent bi déglu leen ku nekk wax li muy wax ba pare yonent bi alayhi ne ko laka ma nawayta ya Yazid wa laka ma Ma'an mu ngi noonee waaw <laughs> mooy lan yonent bay saa saam te xadis boobu imaamul Buxaari moo ko solo woon mooy xadis numéro cinq ci bi yeneen saa salaam ne ko lakamaa nawayta yaa Yazid ne ko Yazid muy bàyyi li nga yéene woon mooy saraxa ngir yàlla loolu borom bi fay na la ko waaw am nga yoolu ku génne sarax ngir yàlla kantaa yow maana di doom ji di sa doom yow Yazid moom li mu jël moom la ñeel voilà mooy dagan na ko dara newu ci ndax yelloo na ko mi lii la est ce que saa sàn ko reprendre kon lii la mooy comme xadiisu gaa yi rek mooy wane doole yéene quoi xam nga Yaziid jàppoon na ne non non non non waaw <laughs> non non non non waaw mooy yow nan laay ñëwee sa génne sama sarax dem jox ko bu doon tey xoola xam nga loolu mën na am mooy surtout en général bu dee ne te ñi ñoo dëkkoon sax mooy ñoo xamante ne yow da nga am sa euh, benn association caritative wala benn ñoo xam ne ñoom ñooy dajale zakat yi nga jox leen zakat yi léegi ñoom wala sa sarax ñoom ñu dajale ko bi ñu koy joxe nag ñi ko distribuer les ayants droit ñu xam nañ ñi ñàkk ci koñ beeg ñooñu ñu ñëw jox ko sa doom am luñ ko ci jox ndeke yow daa tombeek la nga joxe woon waaw saaku ceeb boo xamante ne boobu saaku ceeb yafal yow xam nga fi nga ko jënd te boobu kese la nga ñëw fekk ko sa kër doom nga ne ko waaye saako ceeb bi fi mu jóge waay mu ne man de jàkka ji ñoo doon kii wala association bi waaw yiñ doon joxe noonu ci muurum koor yi de waaw moom ñoo ma ci jox kooku manu la ne ay eh, non man sama bos baaxul man sa bàyyi man nii maa joxe nii ngi jëlaat ko <laughs> non bañ baax parce que moom yelloo ko jeex na <laughs> di wane moo tax yoneen saa saam ne ko lakamaa nawayta yaa Yazid wa lakamaa axadta yaa Ma'na di wane kon dooley li nga xam ne mooy yéene bu baax te la ngay def quoi voilà te ne loolu moom bu dee kii nga jël précaution yi nga war a def loolu jeex na waaw quant li ci des moom loolu euh, ça ne t'incombe pas borom bi tegu ko sa loxo quoi waaw mu ngi noonu te nit ki liñ ñu teg mooy liñ do al hukmu rek moom li zahir feeñ waaw ba ni nga xam ne moom lañu bu dee ne mbir li feeñ man ci lay basé waaw galabatu zann kantaan bu dee laata may joxe la ma leer ne waa ji moom yelloowu ko boobu ma ko joxee moom boobu maa ko tey waaw parce que man dama floué au début ma jàpp ne moom la dem ba koy jox mu leer ma ne du moom yelloowu ko aw ma doon ma naan bon c'est que damay ragal moo bëgguma tas yaakaar non tasoo yaakaar tasoo yaakaar. loo xam ne yow way ñàkk ñi ko doon jox nga dem ba koy jox benn waay juste après am am am ku woo téléphone bi kii après am ku la romb di wax ak moom ne kii ah sa waay di wax ak waaja <laughs> bi affaire yi mu ngi dox ah waaye dégg naa affaire bi ñu kii sa waay nga xam ne eh loo xam ne mooy waa yi eh, il brasse des sawaay eh, doone ah man de ñëwoon naa ba koy tiim ba koy jox coup de téléphone mais taxoon kon nag déedéet bu boobaa da naan ah kon nag loolu dama euh, boobu parce que leer na <laughs> waaw waaye dañ ciy jàng gis nga waa ji li mu def mooy boo defee yooyu amul di am loo yëg quoi que ni moo man sa way ma waroon a saraxe way ñàkk ndekete ci kii non loolu du sa affaire waaw gis nga waaye borom bi yow la boo leen cant yi ñeel borom bi nangul ko jëfam jooju ndax lan mooy barke bi nekk imaam al-Hafiz Hajar wax wa barakatu taslimi war rida xadiis bi dañ ci jànge mooy barke yi li nga xam ne mooy di wommatul borom bi ci loo xam ne yow du ci yow jaam bi doo ci dara yàlla lay def ak gërëm lépp lu yàlla dogal ginnaaw yow bi nga waree def li nga war a def waaw mu ngi mel ni euh, Yazid rek def na li mu war a def génnee danaa niir génnee danaa niir bi ko saraxe te yàlla tax dem na def na ko fa mu ko war a def kooku kam ko jox mu gis ne kii yelloo na ko même bu dee doomam la mu jox ko xamu ko <laughs> yow def nga li nga war a def barkeet eh, eh, wommatu ak gërëm lu yàlla def borom bi yónni ko ku ko wax ci gént ne ko yow amma sadaqatuka faqad qubilat daal sa sarax yi nga fi yépp même bu dee ñi ko jël yelloowuñ ko nangoo nañ ko waaw wa damm tadajjur bil qada tadajjur bil qada waaye dañ ciy jànge mooy ŋaññi yàlla dogal benn mbir ngay protester quoi moom mu lay bañ a neex mu lay bañ a neex ak yooyu quoi waaw mu lay bañ a neex ngay ngay ngay waaw mel ni yow yaay yaay borom quoi alors que borom bi mooy fa'alu lima yurid aji jëfaakoon képp lu ko neex <laughs> waaw mu ne kama qaala ba'du salafi la taqta' al xidma walaw zaharat laka adamul qabul adamul qabul mu ne moo tax li leen lenn ci salaf yi doon wax ne bul arrêté xidma li liggéeyal sa sa mawlaa di sa borom di sa kilifa même bu dee ci biti nii li feeñ ci biti day mel ni nangulu la bul ne ah parce que yow jaamu woo yàlla ngir que euh, man par force yàlla bu ma nangulul j'arrête no <laughs> non non non man bu ma leerul ne man sama sama koor gi yàlla nangu na ko man je ne wors plus ah non non non yaay kan yow <laughs> mooy defal ngir yàlla waaw indi julli ju dab badaaxe la Abu Hurayra doon wax moo gën ñàkk ko indi jiitu <laughs> waaw ma ne salaatun muraqqa'a boo xam ne fu ne xotteeku na fa moo gën nga ñëw indiwoo dara yow indiwoo benn julli waaw mooy defal tey dellu ci sa borom di ko won ne bon yow jaam nga matoo moom mi mat yal na la nangul li nga xamante ni ah njaam su mata di ji ah li mu indi li muy yiis yiis borom bi sa sa sa karam sa sa sa sa sa ëpp na loolu te amul dara looy looy looy defal jaam yi di leen ko nangu luul ci sa karam nga koy teg waaw kon loolu la <laughs> mu ngi noonu quoi xadiis bu rëy la euh, wallahu taala alam di gis at tarbiyatu bil tamit di jàngale ci ay nettal yoo xam ne yu amoon la ah comme li wax saan suuratu Yuusuf bi li mu wax laqad kaana Euh, fii qasasihim ibratun li ulil albab voilà di jàngale par ay nettal yoo xam ne yu dëggaloo yu nekk alquran ak sunna yoo xamante ne nii ngir nit ñi di ci jànge loolu dafa nekk lu ama am solo wallahu taala alam waaw ñi jànge tamit ke ne ñoom gis nga euh, daa mel ni ñoom saraxe boo masoon a saraxe ñoom mooy ko saraxe te lool mooy li normal ci ñëpp ah. mooy ñi ko yelloo nga koy jox waaw waaw bu dee ñii nga xam ne ku woomal ku nangam ku nga xam ne euh, ndax euh, jaaykatu boppam bi ñoom lii leen gën a mooy kii dañ koy jàppale ci mbon waaw moo tax nit léeg-léeg di nga jàpp ne eh, lii may def saa yi dama koy jàppale ci mbon dëgg la loolu nga war a doxal ndax wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan la wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan jàppalante leen dimbaliwante leen ci yiw njekk ak lu baax waaye bu leen jàppalante ci loo xam ne bàkkaar la ak noonu loolu fokk nga ko ci mais léeg-léeg nga jàpp nga nga ne yooyu diw duma ko defal lii parce que lii ndekete loolu boo ko defal sax borom bi bu bëggee mu jaar ci yooyu gindi ko man na def yow da lay muur xaalam ba nga defal ko comme waa ji borom bi jaare ci lool nag daal di koy gindi waaw mais ñun li ñu yàlla àtte loo euh, jaamuloo boppam digal ñu ko. mooy bu ñu gis koo xam ne day nekk ci loo xam ne mooy yàlla la tudd koo xam ne mooy yàlla la tudd ak di def loo xam ne du noon nga ñëw di ko tuur ay brasse ay xaalis di koy jox muy gën a yàqu déedéet loolu doo ko def waaw borom bi nag bu bëggee man na jël keneen koo xam ne borom alal la mu def mu jox ko waaye ngir jaare ci loolu mu wëlbati ko mais fekk man maa ngi kii lii taxaw sama kanam mooy wa ta'awanu alal birri wa taqwa sama alal fi mu koy digal mooy loo xam ne yiw la ak loo xam ne day maye teet yàlla waaye du ma ko jël baalal ismi ci loo xam ne bàkkaar la dañuy fuural dañuy nàngam dañuy dansin dañuy nàngam dañoo bëgg a def y caaxaan yooyu yow lañ ko pare ne yow yaay marin beeg yooyu nàngam marine xaw ma ñu ngi koy duwawe nga bëgg a jël wala dañuy laaj soutien ci lan parce que li ñuy organiser te di diñ caaxaan loolu amoo droit di ci def sa xalaat wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina